dal nañ dem ci yaay mbay docteur sareta bari fay tànk aay fa mbay min fii di mas naa woo mooy def sareta asalaamaaleykum mbokk soppe da baax groupe soppe da baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu oustaz Babacar Niang Ibou Sakho 2 ngir rek eh, ni ñu waajalee gàmm ak bu ñu demee gàmm naa la ñuy def kon ñu déglu premier numéro bi nga xam ne oustaz Babacar Niang moo ñu ko jagleel mbokk yi ñu ngi leen sant bu di leen gërëm di leen wax ne ñi ànd teewlu ki nga xam ne mooy oustaz Babacar Niang waa Sénégal ñëw leen ci laasimay nangul xiilaatu ba ci buntu museynatu may min fii mas naa woo mooy docteur bi waawalay bay bay sant fa tabarakallahu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillahi wahidi rabbi samadi alwahdi kam min adad almuxaddas an kulli ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad zalikum allahu xaaliqu kulli cheyin fardan samadan laa fi cheyin wala min cheyin wala qaa'iman chey wala muftaqiyan ila cheyin laysa ka mislihi cheyun wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin yedi saadatina wa laxatin sirril jamaali wa raxatil kummali sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, waa groupe soppe da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci fi leen daan nuyoo ci jamono ji xanaa fas yéene ñëwoon yéeg ni yéen rek ci fàttali goo xam ne dañu ko sant ñu di ko fàttalante ci mbokki taalibe yi ci groupe bi ci ndigal waaye du ci xam-xam boo xam ne bërile nañu ko ba di ko wax lu dul ne ñi ñuy déglu sax ñu gën a xam li ñuy wax olof ne fekki muccewul waaye yonent bi nee na balligu anni wala aayatan donte benn aaya nga xam sax te am foo ko jàllalee amatoo droit noppi ca nag waaw li nga xam lim néew néew yonent bi nee na man suila an fa yuallimahu fakatamahu aljuma yowma alqiyamati bi li jaay mina naar képp ku am daa xam-xam-xam ñu laaj la nga nay ca ba la xew yàlla dina la xab ci laxa bi safara ñu ngay muslu bañ a bokk ca ñooña su ko defee ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara ah tey nag xam naa waxtaan wi day am changement fala de la ñu commencé woon altine ba weesu waaye xam naa dañuy bàyyi ba yeneen altine yii ñëw ñu continuer fala budde bi tey nag ñu jéemoo waxtaan tuuti rek ci wàccaayu gàmmu maanaam nan lañu war a waaje ak nan lañu war a comporté woo ba baa ñuy dellu si ni comme ni ko mam si daxaaj marodi mi wax ne nañ ñëw def ko waaye mu wax ñu condition yi ñu koy defee nag isa lam yakun naxwal araami udul mu ne na ngeen màggal juddug rasulillahi ngir fàggu tiyaaba ngir na ngeen ko màggal xam nga am na yeneen ñuy màggal leneen am na yeneen guddi yu ñuy yeneen guddi judd yu nuy mag waaye moom dem ni juddug rasulillahi la waxul benn judd waxul benn judd de juddug rasulillahi la wax ne xisbatan ngir fàggu tiyaaba ngir fàggu tiyaaba ida lam yakun udulu naxwal xaraam bi ndem nekkul koy màggalee jàng jëm xaraam masalan am na ñuy waaj gàmm teesal ba weex tàll am na loolu la ñuy waajale gàmm ñii meesu ah tabarkallaahu nee na dañuy waaj gàmm waaw ngay màggali juddu ki tax ñu bind la moom mi nga xam ni yàlla def na ko ma jaalnaaka ala shariatin min al amri yemute ne ko topp ko ah. topp ko kooku nga xam ne ci moom ngay jàngee sharia ñun la meesu dafa xaraam xeetal dafa xaraam yàlla wax ko yax bi leer na nga xeetal ba weex tàll meesu ba ca digg gannaaw nga ne da ngay màggali juddug rasulillahi ah aji malik ne ala azimu waat leen ngir màggali ko waaye xisbatan ngir wut tiyaaba commencé nga amal utal sa bopp bàkkaar yow wutewut ca utal sa bopp bàkkaar ndax loolu tànk mi ci sa bopp bi ñu ngi leen di bàkkaar dafa xaraam teesal boobu it noonu dégg nga isa lam yakun naxwal arabi udulu ndem na ngeen koy defee wàccu ndax raay bi daw ci te li daw ci suuf ci raay rek lay daw kon kenn wërta waajalee gàmmu di meesoo ko xeesal pour war a dem ci ca xadara bu tedd la loolu moom mooy première défaut bi nga xam ne jigéen ñaa koy def ci ñiy wàcc ci dem gàmm première défaut bi nga xam ne góor ñaa ngi koy def wàcc gàmm mooy RV yi ñu fay joxante xisbatan buy wuti tiyaaba dangay ngay moytu yu bëri RV yi ñu fay joxante beneen bi ci des mooy bi ma la wax sànq soo demee ba ci waawoon sooy wàcc pour dem préparer sa mooy wàcc pour dem préparer su bopp fas yéene ma faa wax waxi mboosóor fas yéene ma ko faa def fas yéene ma ko faa wax fas yéene ma ko faa xool yóbbaale yéene sel yóbbaale col gi yiw waaye ngaa gis koo xam ne kiris koros yi du ko bàyyi ci Dakar ah ñaari fan la ñetti fan la xadara bu tedd ba nga te ci am loo fa ñaan yàlla nangu ko loo fa def mu barke boo fa demee caaxaan loo fa mën ci caaxaan caaxaan nga lay continuer loo fa def loolu ngay continuer ba ngay def ko bàyyi ndax xadara moo tax ci waa wulu fii xal yum nu lil mutayamin ah kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax sooy waaj pour dem tuba yi ñuy rugg mais su ñuy def xeesal bi wax ju ñaaw bi safaan bi tux mi man yépp wacc ko fi mooy wàccaay bi nga yóbbaale nag xol bu sell ndax yàlla dafa ne bisa ngi nii boo xam ne dara du fa jariñ dara lu dul ku indaale xol bu sell ila man ata allaha bi qalbin salim loolu nag war a yóbbaale ca ndax yàlla du def ci ndab lu tax da ngay raxas ba mu set dem dékk nag mu defal ndab lu tax kenn du ci yekkal kan kenn du ci yekkal ak ku ab dëkkat waxuma la ak kon nag sooy dem yóbbul yu ndox lu set ndax xam nga ne foofa boo fa demee rek tabarkalaw euh, loo fa war a am ko lépp am kon ñu moyu loolu bu baax a baax a baax ci wàccaay bi suñu demee ba àgg nag ñu moytu wax góor ñeeg jigéen ñi di jaxasoo di wax waxi caaxaat nga gis ñoo xam ne bisub gàmm bisub gàmm ñëpp gàmmu ji ñoom ñu def ca dal nekk ca neex du nekk ca neex yàlla ca nekk te ko fan ñu ngi leen di ziyaara bu baax ci weeru tedd wi di weeru mawla sallallahu alayhi wa di weeru tedd nga ak teraanga ma wax la ci keroog na la weer yi yàlla bind yépp weeru wi rasulillahi judd moo gën ci weer yi moo ci gën ma wax la na la weeru koor mooy sang weer yi ma leeral la ak sangeel ko ngëneel ne la différence am na ci bokkul sang mooy ki nga xam ne mën na mën naa nekk sa sang nit mën na nekk sa sang mooy mën na lay yilif ci zaaxir nekk ci patron nekk koo xam ne daal loo bëgg a def nii ci mbirum àddina mën na la ko defal mu ëpp la moyen kooku na sa sàng ndax moom moo lay jàppale ci côté boobu ak ngëneel nag ak ngëneel mooy ki la gën a jege yàlla kooku moo la gën fuuf mën nga nekk sangam te mu gën la su ko defee weer wi moo gën ci weer yi waaye nag dafa am nuñ ko war a màggalee ji nga Seydi Hajji Malik radiyallahu anhu li mu def bu buur commencé nañ ñi def juróom ñi def fukki fan noppalu benn xëy gam ñi ne benn guddi maanaam benn xam ci weeru tewoon ci la rasul judd ñi ne ñaar ñi ne ñett ñi ne ñeent ñi ne fukk ak benn ñi ne fukk ak ñaar fa la ñu dele ba yem nag Hajji Malik xam ne suñu defee yooyu yëpp dinañ am ca yooya ñu commencé burdu bi xaaji Maalik bind na luñ mën a buurloo waaye mbaaxam mbaaxam réewul nit yàlla dañu baax su ko defee nag ñuy jël euh, burdu téere boo xam ne Mouhamed Bouchir yi moo ko bind yi dégg ustaas ci leeral yu am solo tabarkalla waaye daal ci biir loolu mu ne ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun ma wal xaraami xuduulu foofu lañ bëgg a taxaw tuuti am luñ fa leeral xisbatan ndax ñu ngi koy def su la yàlla nattoo ba xaaju guddi ñu ne ci guddi gam boo mënee dox lool sot mel ni man daa dugg dal boo xam ne daa fa fekk ñoo xam ne ñoom ñoom dañuy programme seet am na ñoo nit du nax boppam yàlla kenn mënu mu ko nax sa bopp ngay nax doo préparé fii jëm Tiwaawan ne da ngaa gàmm ji dugg soo fa yàq sa temps dem ba àgg jënd sa meew mu bëri topp sa dal nit ñi gàmm ji nga topp sa dal làqu yow xale yi jigéen nekk ca la neex di wax la leen neex di ko def ca biir Tiwaawan dëkk bi nga xam ne si daaj Maalik fa la tëdd sëñ Abacar tëdd fa Alaaji Abdu tëdd fa Alaaji Habib tëdd fa nitu yàlla kilifa yeeg jinne yi ñëpp di fa gàmmu si boo boo da nga yàqu te loo fa def doo ko dootoo ko bàyyi ba ila yumil xiyaamati da nga koy def bala nga ko bàyyi de moo tax mu danger ni nga ko moytu yooyu soo sa yéene soo demee sax ca raw da ya mënoo tax taxawal nee man nga toog sax sa dal ziyaar ñaan ñaan booy envoyé nit message doo ñëw ci moom ne ko naa la envoyé message déedéet da nga koy envoyé rek mu gis ko kon ñaan ñaan acciwul nga dem ci raw si baawa si raw si aaj maali ranga ranga rang naaj bi di la lakk ngay rang rek bu gudd bu gudd te yow sa taxawaay sa wér mayu la ko waaye taxawal ci wetu jumaa ji def sa ñaan sa ziara da nga yaakaar ñu ne ñu toog ci biir yow boo taxaw ci wetu jumaa ji dugal sa envoyé sa ñaan ñu ne ci biir ñoo lay gën a ñoo lay dëkk àggale àggale gaa ngi aju ci yéene kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax bu ñuy waaj nañu waaj waaj waajtaay wu am solo mooy nañu yóbbu yéene ju sell te yiw jikko yi ñu bàyyi ko fii jikko yi ñu bàyyi ko ñaari fan ñetti fan yow mën naa mën am fu dem yóbbu fi jikko dem caaxaan saaga dem caaxaan ji xastante ngaa gis sax ah koo xam ne ndeysaan seen biir dal sa la ñuy xuloo nga xeex ñu dellu si ñu leen taaj ay bureau ay réunion xawma lan di leen jubaleeg di leen yedd loolu loolu rusul na magam jëmbu xam-xam nga jël sa paas duggooto dem ba caaral di di ànd ak sa conscience di def boccoo fii sa jukkoo dencoo sa jukkoo yóbbaale ko ca ciwaam ca nit ña ba ngay dellu si ñu te dëdd leen di leen yedd loolu musiba la nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te moytu ko bañ ko bàyyi xaaji Malick nee na lu yàlla wax wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis ma bind bàyyi lu yonent bi wax wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind bàyyi fi lu Cheikh wax wax naa ngeen dégg jëf ngeen gis mu bind bàyyi fi kooku dégagé na responsabilité kër nag keneen ku def leneen yaa def leneen la wax wa waaja ne ku def lu baax am lu baax ku def lu baax am lu baax waaye ku def leneen am leneen gis nga jooju wax ne mu tegginoo dara rek ku def lu baax xaaji Malik def na xamoon na ne jamono ngi ñëw dafa am Bachir xamoon na ne jamono ngi ñëw dana am ñu ciy rax yu bokkul boo demee ci yeneen euh, daje yi am ci ko tuddee ndaje bi lislaam lu ne nga fay gis lu ne waaw maa la ko wax yi daje yi am de lislaam dëkk yi dëkk yi tuddee dëkk dénn ñu fay daje lu ne nga fay gis laa wax xaaji Maalik ne tiyaaba moom def loo ma fi loolu kenn na ngeen ko ñëw rek ngeen wut tiyaaba indaale xol bu sell teg ko ci sunna waaw kazaat ci baaxul lësi yaa ci minal umam kooku xaaj Malik dégagé na responsabilité kon nag nañu moytu bu baax a baax yooyu nañ ko bàyyi nañ ko moytu nañ soo demee Tiwaawan àndal ak yar amal ak teggin e, sëriñ bi gis la sama sëriñ alaaji bi sax doon mooy dëgg gis nga Tiwaawan dafa am ay fëruus yoo xam benn si bu lay fëruus la boo deful ndànk rek yàqu baa nga yàqule te kooku jar na def tere kon nag e, yàlla jàmm te ñëw ak jàmm ñoo wax ne juddu yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam màggal ko sax farata la <laughs> waaye ñu moo tax xaaji Malik nee na ñiy contre bu leen sax bu leen yàq seen énergie waqul min al bidaa al mustahsanati a anda zikri tulu'i a lam taw xaaji Malik ne ku la wax ne gàmmu bidaa la ne ko bokk na ci bidaa yi ñu rafetal yi ñu rafetlu jug taxaw màggal ki tax ñu bind la te bidaa yow ki tax yow amoo woon yàlla amal la yàlla bi la amalee ba pare muy dem bi mu la amalee ba noppi nga am te amoo dara mu amalal la muy imdaad yàlla balaak sa am geeg yi nga amee amee la loolu lépp ci barke rasulillahi la ko amalee <laughs> ndax Dieu n'a rien créé pour lii tout ce qu'il a fait pour profet rasulillahi xaaj Malik wax na ko wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmudi wa huwa habibi wa awjada baaxil xalq taazima xubbihi alayhi tahiyatul ilahi katim kon nag yàlla nu yàlla may nu dem gàmmu jeeg jàmm ñëw ak jàmm lépp nag yàlla xiirtal ñu ñu teg ko ci sunna mooy mu bañ a jàng rek jëm ci wàllu ah, ku la xale bu jigéen sax buñ ne dafa ku la naa dama am dañu am lu war a waxtaanee dama la am ne ko bàyyil ba ñu delloo Ndakaaru nem Ndakaar ngeen dëkk bàyyil ba ñu dellu Kaolack ndem fa ngeen dëkk bàyyil ba ñu dellu Louga ndem nga ne ko man ñëw ma fii pour nobante fii dama fii ñëw pour wut ci tiyaaba xis ba tànn ma fi indi loolu xaaj Malick wax nañu ko moytu caaxaan yi am ci dal yeeg yooyu yëpp te Sida Xaaj Ma radiyallahu taala anhu taalibeem dafa war a sellal taalibeem dafa war a taalibeem dafa war a ràññee te xam la bu xàmmee la bu ràññee la te loolu la jàngale kon nag ku def ku def leneen yaa def leneen waaye xaaj Malick moom la nga def moom dañ ne ci teel a dégoo dégager ses responsabilités yuroo waasiratu na xaaj Malick mën na gaa dégg sëñ Babacar mën na gaa dégg yooyu ngeen ne de xaaj yooyu ngeen ne sëriñ Babacar si radiyallahu taala fi nga xamee ne si daaj Malick njabootam kenn ci fooy sariya moo tax xaaj Malick jàngale li mu jàngale sëñ Babacar dafa am daayira mosu ñëw ci moom waaw ne ko yow bu ñëwee nag jigéen ñi daayira jigéen ñi day colorido seen diggante ak ñoom suñ bopp sëriñ si fi nekk yëpp seen i taalibe nga leen di gis yow ñoom mënuñ laa gis si a sëñ Babacar ne bu ngeen bëggee yow daal ma ba àllaaxira dama leen tal bu ngeen bëgg it ngeen euh, ngeen bañ maa gis fi ba àllaaxira ma tal leen ñu ne ko bëgg na àllaaxira nga tal ñu suñ Babacar si yaram mi tàng mu yokk ca ne sëriñ soose day di nuyanteeg jigéen ñaata akolaat la ma yàlla tere dong la leen tere dañu ñemeñ yàlla dong ma ragal yàlla mu jeex tàkk nag waaw mu jeex tàkk kon caaxaan baaxul si xaj malik dag ñu ci loolu waaw xaj malik waxoon naa ne fi benn bis ma ne leen si xaj malik li ko may li mu am du sant si ay si si malik ñax gumba abdalaay eh, mbàkke bal aysa yàlla doxul ci loolu ñun ñoo ci dox waaye doxul ci loolu sii ñu suñu sëriñ si taxaaj ma la ko may la mu am ragal yàlla la ak jëfi sharia tegu ci yoon waaw jikko la ju ne ci jëmmamu jëkk waaye du ay si Malik maam Ousmane sii la sant te du Tijaan xaadir la moo jur si taxaaj Malik si taxaaj Malik daal li mu wax leer na mooy ñëw leen tiwaawoon màggal juddu ki tax ñu bind leen ndem jëmbul jëm ci wàllu la xaraam te it te màggal juddu yonent yàlla Muhammad wa mawlidu bii sharafun wa mawlidu bii sharafun wa xeerun fa fi taazimi iljahu sujoomi wa mawlidu bii sharafun wa xeerun wa fi taazimi iljahu sujoomi Haj Malik ne na ngeen ñëw màggal juddug yonent yàlla muhammad ndax màggal ko tedd nga nekk na ci ak teraanga ba fi taasimi hmm, in jaa usuduni te booy màggal juddug rasulillah yi ci la xéewal yi di doole ko nag waaw fajo aajo la aj nag alax kon yàlla na yàlla may kàttan ba ñu àggali jàmm waaw li gën a dansé nag mooy dem Tiwaawan ba ñu julli woo benn waxtu am na koy def ñoo xam ñu am benn ngànt dañuy topp daal yi lekk yi topp biri bi topp euh, ah nu mu tuddati topp euh, euh, moom daal xaw ma nu ñu koy mën a waxee rek topp coow leeg topp fi ataayaak waxtaan bu waxtu julli jotee duñ ci julli benn benn waxtu jóge ci wàllu bu cher bay bëgg a demee yooyu jëlee benn wax yow nga dem dëkk boo xam si aj Malik radiyallahu anhu moo woote gi gàmm nga war a profité dëkk boobu sell nga war a profité ci salaatu ala nabi war a profité ci ay naafila profité ndax promotion la promotion profité ma ne promotion profito nga dem bu dujiw duju li benn wax ah ne ci caaxaan yoo xam hmm, ngay gis ko dox dal ak dal yàlla yóbbul ko am gone ko fay seet yooyu caaxaan bàyyi bu ñibbisi ko defee yooyu yàlla na ci yàlla mos yàlla na ci yàlla mosal yàlla na yàlla yombal paas yi ak yi ak lu njëkk ci poos paas yi bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout cas daal la mën a yóbbu Tiwaawan rek moo xam xale bu jigéen bi dem ko mun a ànd en tout cas daal boobu dugg Tiwaawan moom defal attention defal tere tere attention su ko defee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñaan yàlla yàlla nangu yàlla yàlla jëggal ñu yàlla yàlla taxawam yàlla yàlla doon ñoo soppaloo rasulillahi si na muhammad mu nga xam ne yàlla ne ko maa la sëpp sama teraanga ba ma doy kon nag ku bëgg tedd nga moom da ngay jaar ci moom allahu huwa al mu'ti wa innama ana al yonent bi nee na yàllaay séddal yàllaay joxe maay séddale waaw ñun nag ñu séddoog moom sallallahu alayhi wa moom ci moom la may yi di jaar ku bëgg a dem ci yàlla ci moom ngay jaar sallallahu alayhi wa sallam koy xel bu baax ci wàccaay yi sellal xol yi koo da koo yëg na sax dara dox na seen diggante baalante leen xaq ngeen dem màggal juddu jëm ci yàlla Muhammad lu ngeen ñaan yàlla nangu ko waaye al yàlla fii ci Ndakaaru nangul ko ci Tiwaawan du am solo de yàlla mi ne Ndakaaru mu nekk ci Tiwaawan ma wax la ko tey bañal yàlla ci Tiwaawan du am mooy ngeen ne matière ku nekk jàpp sa xol la nga jàpp sa xol loolu du am solo kon baala koo yëg ne dara doxul seen diggante baala tamit xaq ngeen am yéen sell dem màggal bi dugg si liggéey Muhammad ñëwaat loolu day yokk fan day ibbi teraanga ya xéewal yàlla na dara dara dara luy teraanga ak xéewal umb jaay Seydina Muhammad soppe da baax ñu leen nuyu bu baax a baax yéen a baax kenn gën leen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu بين فيه مخناه